baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon ci laay si suñu jataay bii ñu génn ñu ngi woon ci laayam ñeent fukk bi ak ñett ci laaya bi nga xam ne moom la ñenn ñi di tuddee aayatu tayammum ñeneen ñi ne mukk du moom am ñu ne moom man xaw ma ñun daal xamuñu ban mook bu maayida bi ban la mu ne kon yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm seen boroom tabaraka wa taala te dëggal laa taqrabu salaa bu leen jege li nga xamante ne mooy julli de wa antum fekk yéen sukaaraa da màndi xatta mu ba ni ngeen di xame na ba ni ngeen di xame maa taquluun li nga xam ne moom ngeen di taree ka wax wala junuba fii la ñemoon ñu waroon a continuer tey mu ne wala junuban illaa abiri sabil waaye it lu dul bu leen nekk ñoo xamant bu ngeen da ngeen a nekk ñoo xam ne ñu am janaaba lañ loolu yo tamit illaa hattaata illaa abiri sabil lu dul kuy robb lii nag daa ñaari wax am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne mooy bu leen jege julli fekk da ngeen am janaaba lu dul ngeen nekk ñoo xamante ne nii mooy da di da di da di sangu ji wala wala rek bu dee da ngeen a jege bu leen jege julli fekk da ngeen a am janaaba lu dul ne da ngeen a nekk ci eh, tukki boo xam ne amu ngeen ndox voilà bu boobaa lan ngeen di def kon nag nekk leen ñoo xam ne da ngeen di tiim après ngeen julli waaye it bu leen bu leen laal eh, bu leen jege julli bu leen jege julli fekk da ngeen am janaaba même bu ngeen nekkee ci kër yi te amu ngeen ndox. voilà lulul bu boobaa bu ngeen amul ndox nag man ngeen a tiim après daal di julli loolu loolu benn wax la am ñu ne noono wala junuba waaye du caagante ne ki nga xam ne daa am janaaba illa abiri sabil mooy wala mooy bu leen jege fii ñu ne as-salaa bu wala taq laa taqrabu as mooy mawaadi as-salaa mooy bu leen jege fi nga xam ne mooy jàkka yi fa ñuy jullee bu leen ko jege bu fekk yéen wala junuban fekk bu mu caagante ne bu leen jege jàkka yi bu dee ne da ngeen a màndi di ndax bu ngeen demee di julli ji wala mooy ndax jàkka yi boo fa demee heure julli pour julli la waaye bu jege julli fekk da ngeen a màndi lu dul ngeen xam li ngeen wax waaye wala junubaa bu leen jege mosquée yi te bu leen fa dugg illaa abiri sabil lu dul ngeen di yoon aw yoon woo xam ne mooy yow fi nga war a jaar il faut nga jaar ci mosquée bi mooy dangaa am janaaba mais bon manoo def neneen ñu ne jaaral foofu illaa junuba illaa abiri wala junuban illaa abiri sabil hatta ba kera taxtasilu ngeen daal di nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di sangu kon ci wax bi mooy lan bu leen dugg ci jàkke yi bu ngeen anee janaaba ah lu dul ngeen sangu walla walla junuba illaa lu dul xanaa kuy romb walla kuy romb man ngaa romb mais bu dee danga faa dara des loolu moom na nga hatta taxtasilu na ngeen nekk ñoo xam ne na ngeen ja na ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di sangu ci wax bu njëkk bi nag loolu mooy ki nga xam ne daa woyaasi amul ndox ba pare am nekk am janaaba kooku ñu ne ko nu julli voilà kooku xatta taghtasilu kooku comme ko amu ko moom day nekk koo xamante ne nii day tiim ndax waxoon nañ la tiim mooy lay taxaw euh, tahaara maa iya laab gi nga xam ne ndox lañ koy defe boo amul ndox yow ni ngay def mooy suuf mooy taxaw palaasam te comme noonu gisoon nañu kero bi ñuy wax ci wàllu tiim waaye nga xam ne ci xadiis Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne nii radiyallahu anhuma voilà imran ibn husayn naam husayn wanaam naam voilà oh, voilà <laughs> imran ibn husayn léegi euh, këne waa yi nga xam ne dafa taxaw yonent bi alei satu salaam dañoo julli fajar ba pare mu taxaw gis ci fekk ci tukki lañ noonu benn waay bu isara wu nali toog fële mu ne ko yaa fulaan mu ne ko mais yow la xanaa lu tax julliwoo nit ñi xanaa doo jullit comme ñu léegi mu ne ko ah kay asaabat nii janaaba wala ma mu ne ko li nga xam ne mooy janaaba de moo ma moo moo ma te aw ma ndox mu ne ko nag mu ne alayka bis sa'id fa innahu yakfik ne ko maa ngi lay dénk pàkk bi pàkk suuf si loolu doy na la fa innahu yakfik léegi nag ñu ne kon loolu la lool la gisoon nañ ne kon mooy amul ndox yow da ngay tiim même bu dee janaaba même bu dee waxoon nañ la ne sayyidina Umar ak radiyallahu anhu mawlaana ibnu Mas'ud dañ ko doon tere voilà dañ ne woon noonoo waaye loolu wax nañ ne am nañu ne delloo nañ ci waaye bon am na ñoo xam ne dañu jàpp ne delluñ ci parce que Mawlaana ibnu Mas'ud ci boppam radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la ko Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu comme ñoo nekkoon fële ca Kufa doon ko ko wax naan ko bon na di ko nettali affaire boobu noonu ne ko Ammar yow ne ko yow ne ko euh, yow Ibnu euh, euh, Mas'ud radiyallahu anhu da ngaa fàtte ne Ammar waxoon na yonent kii Seydina Omar ne ko woon bon ba ñu àndee ndax ñoom la ñu yónni woon yonent ma saa saa mu yónni woon ci mission ñu amandoo janaaba xamul ni ñuy def nag Seydina Ammar nee na man damaa bërëngoo ci suuf si comme ni nga xam ne fas wi wala nag wi boo noonu lay bërëngoo ci suuf si léegi Seydina Omar moom après julli Seydina Omar deful dara léegi ñu ñëw ci yonent ma saa saa wax ko ko ci la ko jàngaloon ni ñuy tiime tawal gisoon nañ ko ne ko doon na la rek an taqula bi yadayka hakada après bonoon ngaa wax rek mooy jël sa loxo def voilà taqula bi yadayka tekkul ngay wax sa loxo mooy nga def ak sa loxo nii laa suuf si teg sa ñaari loxo après am na ci yenn riwaay ëf ko daal di ci euh, raay li nga xam ne xar kanam bi ak ñaari tenk yi après jeex na loolu mooy tiim léegi nag Seydina Omar radiyallahu anhu keroog bi ko ah, ah Seydina Abu Musa al-Ash'ari di ko fàttali Mawlana Ibn Mas'ud seen xew-xew boobu dana ko wa waaw mais est ce Omar d'accordoon na ci affaire bi voilà <laughs> ne ko Omar waxoon moom d'accord ndax Seydina Omar dana am baar non man loolu fàtte naa ko Seydina Omar ne ko waaw ah, boo léegi yow bu dee ne bu dee boo bëggee man ma bañati koo jàngale ma bañati mu ne ko déedéet déedéet man fàtte naa loolu mais yow lii nga wax yow continuer di ko jàngale mais man Omar dama ne man loolu fàtte naa ko <laughs> day day am mais yow jàngaleel de waxu yonent wala saab saab nii ngay def loolu def ko waxal man nag boo <laughs> man fàtte na affaire boobu léegi nag loolu la Mawlaana Ibnu Abbaas euh, Mas'ud radiyallahu anhu doon delloo doon wax ki nga xam ne mooy ibn euh, Abu Musa al yi ne ko Omar d'accord woon na voilà li ngay wax ni Omar d'accord ci woon <laughs> voilà malgré loolu mais nag bon am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne ñoom ñaar ñépp daal di woon nañ ciy génnaat mais nag bon dina xaw a bizarre parce que li tax kii euh, Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu doon wax ne di naan Seydina Abu Musa al-Ash'ari naan ko Omar d'accord ci woon <laughs> wala Omar la leen waxoon loolu tax bon boobu Seydina Omar dundatul woon kon loolu <laughs> léegi ñu ne oh, Seydina Omar moom delluwaatoon na ci. bon allahu alam loolu lépp nag man naa ne amaana ibnu Mas'ud radiyallahu anhu moo yëgul woon que ne Seydina Omar radiyallahu anhu dellu na ci mais moom ci boppam waxoon nañ la bañ ci àggee ci suuratul Maa'ida bi am ñu ne moom itam delloo waat na ci mooy d'accord na ne bon ku am ba amoo ndox amoo dara da ngay tiim voilà loolu ngay def mu ne nag wayin kuntum bu deen da ngeen a nekk marda ñoo xam ne way jarak ngan ngeen mooy da ngeen a feebar aw ala safar wala ngeen nekk ci kaw tukki aw jaa a wala mu dikk ahadun kenn ci yéen minkum ci yéen yéen way ngëm yàlla yi minal gha'i ci jóge ca wanag wa aw lamastumun nisa wala ngeen laal jigéen ñi mooy ngeen laale lii mooy jote loolu comme ni ko mawlana ibn mas'ud ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda daldi woon wax ne loolu du dara lii mooy aw lamas mastumu nisaa bii mooy jote lay doon voilà mooy li nga xamante ne nii mooy aljimaa mooy jote gi nga xam ne moom la nit kiy joteeg soxnaam loolee lay wax léegi ku mel ni nag ki nga xamante ne nii mooy al imaamu Shaafi'i te wax la boo xam ne bu ñuy jëlee ci ki nga xamante ne mooy ibnu Umar radiyallahu taala anhuma këne affaire bi daal la waaw dëgg la loolu ci la waaye tamit laal kese ci la voilà mooy ma ne ndax <laughs> daa am njàng boo xam ne aw la boobu la boobu waxul laamastum aw lamastum mooy laal kon nag ñoom ñu ne loolu tamit dañ ko ciy jànge voilà jimaa ci la waaye laal tamit boo laalee tamit li loolu tamit day toj jàpp voilà waaw laama sumun nisa wala boo ngeen jotee jigéen ñi ci kaw ñu ne laal loolu waxu nañ la ci jataay bële weesu ko dina ñëw ci masala boobu ku laal jigéen moom léegi yow est sa njàpp toñ naam toju léegi loolu dinañ ci ñëw insha allah tey moom du toute façon duñu ko mën a wax tey de yoona mën wane nag aw kon nag fanam tajidu ma bi ngeen defee yii yépp koo xam ne dafa feebar wala ku nekk ci tukki wala ngeen jóge ci li nga xam ne mooy ca wanag wax wala ngeen laal gi nga xam ne joteeg seen soxna yi wala ñu ne laal falam tajidu maa te trouvé wu ngeen te daju ngeen ndox fatayammamu alhamdulillah fatayammamu na ngeen jublu sa'idan pak tayyiban boo xam ne bu laab la mooy ngeen tiim famsahu bu boobaa moo nu ñuy tiime mu ne famsahu na ngeen ra raay daldi raay li nga xamante ne bi wujuhikum ci seen xar kanam yi wa ay aydikum ak ci seen tenq yi loolu wax nañ la hadith sayna bi ñu la waroon wax tam nekk sahihayn radiyallahu anhu moo ko leeral siinoo waxoon nañ la ci wuute bi am entre Hanabila ak bon li li nga xam ne moom la Maliki yi rahmatullah alayhim ak Hanafiya yeeg ñi lay ànd ak ñoom quoi ne lool tiim da raay sa jóge sa tenq yi ba ci sa mirfaq yi comme boo jàpp loolu waxoon nañ la loolu moom gënu la dëgër voilà loolu <laughs> gënu la dëgër comme ni ko al imaamul Hafiz Ibn pour pourtant moom ci Shafi'i la bokk mais na ne lii nii bo mooy ay hadith la yoo xam ne bu ci nekk. am na wax soit mu nekk loo xam ne dafa wéradi wala ci saxaaba ba la yem mooy yëkkatiwu ko ba ci yonente mi alayhi salaatu salaam comme ni ñu ko jëlee ci Mawlaana Ibn Umar at-tayammumu darbatan ne tiim ñaari dóor la alors que yonente mi alayhi salaatu kese la def ci Seydina Ammar wan ko ni muy tiime ne ko lii doy na la ñeene moo tax euh, Hanbali yi ne waaye lii kay doy na doy na la mooy lan mooy ne lii lépp lu ñu naan tiim gëneel yéeg lépp ak ni mu mate nii la kanta ay waaw a ki euh, tenq yi mais dañ ci yokkaale ba ci kii yi ñu ne loolu su ma tax imam ahmad <laughs> rahimahullah ñu ko laajee mu ne waaw ñoom dañ cee yokk ah <laughs> dañ cee yokku maay bo mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna kon nag fa tey famsahu nañu masaa bi wujuhikum seen xar kanam yi wa aydikum ak seen loxo yi muy seen tenq yi ndax sunnaa ko wone wa ah, léegi nag lool nag wuute la boo xam ne doone man lii laa jàpp que ne moo gën a dëgër kon keneen ki la muy def du noonu déedéet dañ naan non keneen ki li mu def baax na waaye sauf que yow li gën a dëgër fi yow loo ngay ne lii moo gën a dëgër fi man d'après dalil yi man lii daal laay jaamoo sama borom képp kuy tiine nag ba ci sa say tontu mais kooku it xëy na baax na kooku koy alhamdulilah mooy borom xam-xamu ko wax te ci ay xadiis lañ ko teg même bu dee ne du jëmul demul ba ci yonent bi saa saa mais yem na ci ay saxaaba yoo xam ne ku mel ni ñoom Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma tam na ñu ko jëlee ci Seydina Ammar ne xadiis yooyu dafa alhamdu wal minna ne inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa kaana nekkoon na todu dañ di nekk de afuwan ku ñeewante ci yéen te nekk koo xam ne ku leen di bari njéggal la de ku leen di jéllale xafuura nekk koo xam ne aji jéggale la ci jaamam yi kon nag mu ngi noonu le